léegi mu boole waale ci loolu qaalat yaa Aïsha radiyallahu anha fa lamma ra'aha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raqqa laha riqqatan shadida bi yonent bi alayhi salaatu salaam gisee eh, waa ji ñu yónni bi sayyidatu Zaynab yónni Makka mu jóge Makka ñëw ngir racheter ci liberté a indi alal ji mu gisaale waa ji ñëw indi alal ji ne Abul As la ñuy libéré joxaale wa indiwaale caq boobu yonent ma lay saab saab gaal gis caq bi caq mooy collier bu ñuy def ci baat bu ñuy takk ci baat collier bi mu ko gisee nag affaire bi daal di koy toucher toucher mu daal di koy mooy caq bi mu gis xam da ko fàttali lu rëy muy yaay Xadiija radiyallahu muy soxnaam soo sële nga xam ne di sayidatu nisaa'il alamin bokk moom nga xam ne mooy sangu euh, euh, euh, jigéenu àddina bi waaw jamonoom ba pare nekk alwafiya ki nga xam ne moo matal kóllëre jàppale yonent bi alayhi salaatu wa ci biir ak ci biti comme niñ ko gise woon keroog ba mu jógee ca xuntuma ñëwul bi yonent mi alei satu salaam jógee foofu ñëw zammiluni zammiluni sàng leen ma sàng leen ma neewul maa xàllaa gisagoo dara jommeegoo sax wallaay jommeegoo bu doon tey comme jigéenu tey racc-racc tey tey nga yow wallaay gisagoo dara damaa xamul lu nit ñi nekk ci dëkk bi nga dem ci montagne ci xunt ya dugg fa wallaay gisagoo daa waaye waroon ngaa gina a jommi subhaanallah nee waxul loolu de loolu moom ak a gaaw woo bu doon tey nga xam yooya tout cas ci ñenn ñi ma xam ci ñoom ñenn ñi moom xam naa bu doon ñoom léegi buñ la tàccoo aay waay waa nijaay nga ne dangaa lan loo gis hein yow de jommee goo barki sëriñ diw jommee goo dangay waaj boo jommi wan doo ñëw fii naan ma sàng ma xam nga ne deful noonu de mukk mukk gis nañ loolu gisoon nañ ko jarul ñu ciy traîner waat lu bari daay deful noonu accueil bu rafet dalal xelam wan ko ne li ñu gis amul dara loo ciy tiit teg ko ci qualité yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam incarné ndax ku incarné wal bul yàlla du la toroxal ñu naan déet mu jóge fa dem boole ko koo xamante ne nii uti xabaar bam leer ko bi mu koy wax nekk xabaar bu baax mu jël yonent bi alayhi salaam ñu ànd dem ngir mu dégg li mu dégg muy Waraqat ibn Nawfal radiyallahu taala wa arda loolu lépp la fàttali la fàttaliku ak la nga xam ne moom mi nga xam ne moo ko wóolu ci alalam ci boppam te ci moom la ko suñu boroom di may ay doom ba mu des ki nga xam ne mooy Maariya al di bàyyi Seydina Ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam Allah kon raqa yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi ciy nooy xol bi daldi ciy tooy ci caq bi mu gis mu fàttali ko loolu gu tar waqaala léegi nag mu wax ñi ko jàppoon prisonnier ñi jàppoon Abul Aas prisonnier ci saxaaba yi radiyallahu anhu xoola yonent bi aleyhi salaatu salaam ni muy doxalee rek mooy ni dangay gis doxalinam yépp doo gis li nga xam ne njiiti léegi nga xam ne mënuñoo jiite ndax ñoom lay suu bi ahla ñoom nekkuñ ñi nga xamante ni ñooy incarné wuñ yi jikkoy njiit looloo tax ñi ñuy jiite duñ leen topp ñu leen répression rek ci lañ dëkk ak ñoom ñoom ñu leen di fexe di leen juuye ko coup d'état mooy ne xoolal ni muy ni muy doxlanteeg saxaaba yi radiyallahu anhu bi mu gisee lool ñëwul ne eh libéré la libéré Abul Aas non non non daleen ne in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa turaddu alayha alladhi laha faf'alu allahu akbar xoolal teggin lii lii lii lii lii mooy si muy moo féete kaw teggin non moom mi jàngale luy teggin allahu akbar ñëwul ne leen hé bon maintenant parce que là je suis émotionnellement ak yu mel noonu kon jël leen ngeen libéré leen comme ñun ni waxee nga xam ne ñun moom moo tax mënuñoo yar kenn dañuy font tax booy yëpp di rebelle woo kii ñuy nekk fii ndax ñun ci boppam ñoo manu la yar te manuñoo wax xamuñ ni ñuy waxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen in ra'aytum waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoolal moo tax as Xadiija tegu ko woon fu mu teg kenn kenn kenn radiyallahu anha moo tax boo ko bëggoon a merloo moom alayhi salaatu wasalaam waxal ci xàqu sayyidatu Xadiija loo xam ne du noonu Allahu akbar comme xadiisu yaa Aysa ba radiyallahu anha amaana dinañ ci ñëw buñ ci àggee mu ne in ra'aytum mu ñëw wax ñi jàpp Abul Aas def ko prisonnier waxoon naa la prisonnier yi mooy xeex ba dafa am ku nekk ki nga jàpp yaa ko yor te tamit yow la ñuy fay rançon bi nekkuloo yeneen ci maaley saab saab danaan léegi li ngeen jaay yépp li ngeen jël ci rançon yi li ngeen li ngeen racheter jël ci rançon yi indi leen ma après man ma séddale ko non ku nekk man qatala qatilan falahu salabu wa man asara asiran falahu salabu képp koo xam ne ray nga ab koo rey tey ci xeex bi yaa ko moom yaa moom lam si bàyyi ci guerre ci ci matériel de guerre ak yooyu koo jàpp prisonnier yi la mu yor yëpp yaa ko moom mais moom it yaa koy yor waaw ah. léegi mu ñëw ne leen in ra'aytum bu dee ne gis ngeen yéenay seet rek an tutliqu laha asiraha bu dee ne gis ngeen ne yéenay seet du dara lu ma leen di imposer wala lu ma leen di forcer yéen daal yéenay seet bu dee ne gis ngeen ne am tutliqu laha asiraha Zaynab mi yónnee lii ngeen daal di koy libérer ki nga xam ne mooy prisonnier bi ñu jàpp muy jëkkëram ji mu ngeen gis ngeen ne loolu loolu ngeen gis ngeen libérer leen ko te bu ngeen koy libérer wa taruddu alayha alladhi laha faf'alu bu ngeen gisee ne daal man ngeen ko libeereel prisonnier am delloo ko alal ji mu fi indi rawatina caq bi mooy delloo ko lépp moom Zaynab fa faalu def leen def leen yéenay xool am nañu droit ne déedéet loolu am nañ ci droit ndax ñoom lool seen àq la prisonnier bi ñoom la ñoom ñoo ko yor moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwul imposé te tamit loolu doxalinam te manoon na koo def. ndax moom mooy sangu ñépp te mooy seen sang te bu ko defoon looloo leen gënal ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu waaye doxalewul noonu de ku nekk daa bàyyi ki nga yor sa loxo kuñ ci war a libérer wala yooyu c'est par des négociations bu dee ne du fay mu ne kon nag in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa turaddu alayha alladhi laha faf'alu bu ngeen gisee ne di ngeen ko mën a libérer delloo ko liñ fi indi loo xam ne yéen du leen indil préjudice man ngeen ko def sans def leen xaalu am ñu ne ko ah def nañ yaa rasulallah yow ndaw yàlla libéré nañ Abul Aas yemuñu ci libéré Abul Aas delloo nañ ko alal yi comme ni nga ko bëgge fa atlaquuhu wa raddu alayha alladhi laha ñu ko daal koy delloo li nga xamante ne ni euh, moom euh, la fa ci euh, ngir di racheter ko jëkkëram jooju di Abul As léegi imaam Ibn Isaaq ne rahmatullah alayhi ba léegi ñu ngi ci xadiis bi xadiis bi xadiis bi taxriij bi imaam abu daawud as-sijistaani moo ko soloo ci kitaabul jihaad baabun fi fidaa'il asiiri bil maal muy bunt bi nga xam ne ci lay wanee ne libérer prisonnier weccoo ko alal naka noonu imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy solo ci musnad bi ak imaam al bayhaqi solo na ko ci as sunanul kubra te sanadam bu xasan la imaam al xaakim bi mu ko solowee ci al mustadrak dane saxiix xadiis bu wér la imaam al dhahabi d'accord moom ne wa huwa kama qaala kama qaal ne al xaakim lim ne bu wér la comme ni nga xamante ne ni mu ne loolu lu wér la te xadis bi xadis la boo xam ne bu wér la muy xadis bii ñu gis bu yaay Aïcha bi radiyallahu taala anha wa ardaaha imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi di continuer mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qad axada alayhi aw wa'ada rasulallah sallallahu alayhi wa sallama an yuxalliya sabila Zeynab ilayhi aw kaana fi ma sharata alayhi fi itlaaqi walam yudhir dhalika minhu wala min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa yu'lamu ma hu fa yu'lamu ma hu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag keroog bi ñuy xam ne ci lañuy libéré abul aas dafa ah jël ci moom benn accord benn pacc ne ko abul aas mu ne lool soit accord la jël ci moom walla moom Abul As ci boppam de son propre gré moo ko wax moo ko propose yonent bi alayhi salaam dig ko ko këne bu demee dina bàyyi Zeynab bint Rasulillah mu daal di ñëw mooy gàddaay si ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu dee ne moom Abul As ba léegi nii tuubul ba léegi nii tuubul mu ne aw kaana fii ma sharata alayhi fi itlaaq wala rek mu nekk li nga xam ne yonent ma lay saar saam da ko chartaloon ne ko buñ la bàyyee nag buñ la bàyyee condition bi mooy boo delloo Makka nag ma delloo sama doom ji muy Zaynab nag ko bàyyi mu daal di jóge Makkatal Mukarrama zaadaha llahu wa takriman daal di euh, euh, ñëw Medina fii fekk si ma man alayhi salaatu wassalaam léegi bi nga xamante ne nii ci la euh, ko wax loolu moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah mu ne feeñalu ko yonent lool nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam feeñalu ko wax ko ci kaw nit ñi dégg ko te moom it Abul Aas da koo nëbb bi mu demee Quraysh demu fa wax mbir mi ne walla yonent mi alayhi salaatu ay kii euh, après waaye damaa wax ma wala dama ko dama wax ma yóbbul ko doomam dinaa na na na doomam di mu dem ci moom déedéet loolu la ko wax moom it mu daal di dem bi nga xamante ni mu ne illaa annahu yonent bi alei satu mooy waxu ko saxaaba yi ko yëg ne abul bu demee kon day libérer mooy da koy bàyyi mu ñëw pas koo jàppoon ota soxnaam la mais mu daal di koy bàyyi ñëw radiyallahu anhuma léegi yonent mu ne illaa annahu lamma xaraja abul as ila makka wa xulliya sabila ba'atha rasul allah sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibn Haarisa wa rajulan min al ansaari makaana fa qaala kuunaa bi batni Ya'juuj bi makaa bi bi makaani eh, Ya'juuj hattaa tamurra kuunaa bi batni Ya'juuj hattaa tamurra bikumaa Zaynab fa tasbahaa fa tasbahaa xatta mu ne nag sauf que yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxu ko nit ñi yëg ko mais bi Abul Aas biñ ko bàyyee muy ñibbi Makka yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yónnee ci ginnaawam ki nga xamante ne nii mooy euh, Zayd ibn Haarisa radiyallahu ak benn góor ci waa Ansaar ñu ànd topp kii ki nga xam ne mooy Abul Aas ne ñu nañ ko topp bu ñu demee ba Batn Yajuj benn xur la bu nekk foofu Makka bu ñu demee foofu mooy doo ñëw dugg ci biir Makka noonu gaa dañ lay rey de ba <laughs> mooy benn xur la boo xam ne dafa jege màkka foofu ñu daal di fay nekk ba Zaynab daal di leen romb bu leen rombee nañ ko daal di jël indi ko indil indil ko ko moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy Zayd ibn sa ibn Sharahin niñ doon woowee doomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ki mu adopté woon te jamono jii nii nii adoptation ba léegi l'islam tereegu ko woon mooy nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba léegi ba heure bii nii Zayd heure bii jamono yi Zayd ibn Muhammad lañ ko doon wax doomu Muhammad alayhi salaatu wassalaam comme lam waxoon comme bañ nañ ko gisa woon ca jamono yooyu ak defa ñi njëkkatu dañuy def tarjama Seydina Zayd na Haarisa yonent mi alayhi salaatu salaam dem wër kaaba gi wax waa Quraysh ne leen man daal dinaa Zayd mi seede leen këne sama doom la euh, li nga xamante ni nii mooy euh, moo may bu ma génne àddina moo may doon comme man ni nga xam ne bu génne àddina maa koy doon comme ni ko arab yi doon def léegi bi nga xamante ne nii loolu am na muy Zayd ibn Haarisa ak benn góor ci waa Ansaar la yónni ne leen dem leen ngeen topp ko ba àgg benn xuru ya juj ngeen taxaw foofu xaar ba Zeynab di leen romb yéen ñaar ngeen indil ma ko radiyallahu anil jamii lii ba léegi sanad bi sanad bu xasan la mooy li ñu defoon sax imaam Abu Dawud as-Sijistaani moo ko solo ci sanad boo xam ne bu xasan la mooy même kii bi la même càllale ak fi ñu jóge léegi ah imaam Ibn Ishaq continue mu ne fa xarajaa mooy imaam Ibn Ishaq solo na ko moom la ñuy wax nii riwaayam mu ne fa xarajaa makaanahuma wa dhalika ba'da badrin bi shahrin aw shay'in mu ne léegi nag ñoom ñu daldi génn ànd ak sayyidatu Zaynab te loolu après Badr la ci weer ak loo walla loo xam ne lu ko jege léegi mu ne fa lamma qadima Abul Aas makkata amaraha billuxuuqi bi abiha fa xarajat tujahis bi nga xam ne nag ci la Abul Aas daldi agsee Makka ñibbi ak si jóge Medina baal nañ ko mu daldi ñëw moom dafa bokk ci ñu libé ñi ñu libéré saa xaalis waxoon naa la ne loolu mooy man naa ali yeneen ma lay saab-saab loolu benn àttee ngo tuddoon nañ ko lañ ko souligner waxoon nañ ne dañu doon teg mbir yi buñ ci ñëw sànq romb nañ ci échange bi di Abu Sufyan def échange de prisonnier bii nii yonent ma lay saab-saab da koo baal sans rien jëluñ ci moom xaalis jëluñ ci moom dara voilà léegi bi nga xam ne nag ci la dellu Makka moom euh, mu daal di digal sayyidatu Zaynab di soxnaam ne ko demal nga daal di fekki sa baay Medina alayhi salaatu wassalaam imaam Ibn Isaaq nag loolu lay nettali yoon boobu muy yoonu li nga xamante ne nii mooy préparation keroog sayyidatu Zaynab mu ne fa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr qaala huddithtu an Zaynab annaha qaalat mu ne sama sëriñ di Abdullah ibn Abi Bakr man imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhim moom moo ma nettali ah këne mu ne xuddithu nettali nañ ma an Zaynab mu jële ci ki nga xam ne mooy Zaynab bint rasulillah sallallahu alayhi eh, eh, wa sallam wa radiyallahu taala anil jami eh, léegi lan lañ ko nettali mu ne bay naa ana ata jahaz laqiyat nii hindu bint utba sayyidatu Zaynab ne nag keroog bi nga xam ne ci laay waajal ci la sama abu ans abul ans ne ma man ngaa dem nga fekki sa baay yonent bi alayhi salaatu salaam Medina nee bi may waajal di préparer ci la ma bint Hind daal di roobu muy Hind doomi Utba Utba mi ñu rey keroog bokk ci ñi njëkk a rey Utba ibn Rabi'a doomam ju jigéen di Hind euh, euh, lii nii lii passage bii nii boo demee ci nisaaun xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu wa ardaahunna wa anna foofu noonu defoon ci tarjama sayyidatu Zaynab lii nii ñuy wax mu nga fa eh, Hind ne ko radiyallahu anha ndax mooy mujj na tuub nekkoon soxnaay Abu Sufyaan la woon Hind mi di doomi Utbatul mal'un di Utba mi nga xam ne moom la njëkk bokk na ci njëkkaray keroog Badr ma doon kooraa koor ak sayyidatu Hamza ak euh, euh, ñaari mbokkam ya mu nee na mu daal di may romb man Zaynab radiyallahu anha mu ne ma yabnata yow doomi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam alam yablughni annak annaki turidiina luhuqa bi abik romb ko ne ko mais yow doomu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ndax jotewuma comme information man Hind këni dangaa bëgg a dem ci sa baay moom ngay waajal ni xaalat nee na fa qultu ma dhalik Zaynab nee na ma ne ko déedéet man bëgguma loolu nekkuma mooy seetaat ki la jox sa information boobu seetaat ko nekkuma que ni dama pare ngir dem ci sama baay nii alayhi salaatu wassalaam fa qaalat hind ne ko yabnata am ne ko yow sama doomi baay tax laa tafal yi in kaanat laki xaaja bi mata'in mimma bi biki fi safariki aw bi maalin tat tataballaghina bihi ila abik fa inna indi xaajatik xaajatak fala tadtani minni fa innahu la yadxulu bayna nisaai ma bayna rijal Hind ne ko bul de bul jarul nga may nëbbu bu ma nëbbu yow sama doomi bàyyi tax bu dee ne yëgal ne bu dee am nga benn aajo boo xamante ne pour woyofal sa voyage bi ba Medina wala nga soxla alal walla matériel boo soxla moo xam war waay loo soxla sa yóbbal loolu lépp ba fa ngay àgg Medina loolu lépp man Hind maa ko res wax ma bu dee da ngay dem boo boo dee soxla nga rek ñëwal wax ma ko fa inna indi xaajatak ndax man li nga soxla yépp mu ngi man waaw Hind nag boroom alal la woona ah. ah oui wóoxooxoo boroom alal yu bari la woon te bàyyi kii mooy alal mais ci lan mooy jëkkëram Abu Sufyan <laughs> même bu dee ne yindi nee na euh, bon radiyallahu euh, keroog bi mu tuubee ne yonente mi alei saatu man sama jëkkër duma jox lu ma lu doy <laughs> incha allah buñ ci àggee dina doy dinañ ci gën a yaatal mu ne loolu lépp mën naa la ko yoral bu ma rus laa tadtani minni bu ma rus bul am benn kersa ngir laaj ma lool ndax fa innahu laa yadxulu bayna an-nisaa ma bayna ar-rijaal ndax liy dox entre jigéen ñi bokkul ak liy dox entre góor ñi du ne góor ñi mooy li nga ko bëgg a wax mooy bul foog ne li ñu dal Badar rey sama baay man Hind rey sama baay tax di ba rey sama frère di al-Walid ak ñi ñu rey ñépp ci samay mbokk loolu loolu affaire góor ñi la mais ñun jigéen ñi loolu ñun suñu yoon newu ci mooy ne entre ñun duñ ko fajante suñ biir naan comme que kii voilà yow doomi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam mi nga xam ne moo jiite ñi rey sama baay ak ñooñu kaay ma fayu ñun duñ def loolu on est pas rancunier ci côté boobu ah mu ne ko nag qaalat sayyidatu Zaynab ne wallahi ma araaha qaalat dhalika illa li tafal mu ne maa ngi wàcc yàlla këne man gisuma ne diin bi lool mu doon wax ah, foogoon naa ne nag loo xam mbir na moo xamante ne nii mooy ne nekkul woon ku may tegal plan mooy ne gis naa ne dëggu woon na ci li muy wax kën bu ma kooxoon mu defal ma lépp jox ma li ma soxla ba ba muy ba mu may àgg ci sama baay alayhi salaatu wassalaam waaye walakin nii xiftuha waaye man Zaynab bon mooy ne dama ko ragaloon mooy fexew ma bëgguma woon a jël risque di ko wax loolu ndax tamit loo foog foog ni nii la mën na am piège la bu ma doon tegal fa antartu an akuna uridu uridu zalik ma bañ nag ne ko déedéet te fi ma téye woon ne ko déedéet man loolu bëgguma ko du ne damay waaja dem ci sama baay voilà a ah, mu ne imaam ibn Isaaq ba léegi mu ne mu ne fa lamma faragat bintu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min jahaziha qaddama laha xamwuhaa kinaanatu bnu rabiic baciran fa rakibat wa axada qawsahu wa kinaanata bi nga xam ne nag ci la waajal ba nga xam ne dara moom pare na moom saydatuna zeynab bint rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu taala anha wa ardaaha waajal na waajal na ba waajtaayam pare ngir dem Medina mu ne qaddama laha xamwuha ci la xamwu mooy xamwu rajul fii frère frère u jëkkëram lay lay tekki frère jëkkëru kan sayyidatu Zaynab di Abu Rabi di Abul Aas ibn Rabi' frère u jëkkëram di Al Aas Abul Aas ne ko léegi man nga dem léegi bi mu paree ba waaj a dem frère u jëkkëram di Kinaana ibn Rabi' di Kinaana Abul Aas ibn Rabi' Kinaana ibn Rabi' ci la ko ëndile benn waruwaay benn géléem farakibat sayyidatu Zaynab radiyallahu anha daal di ci yéeg wa axada xawsahu wa kinaanata léegi kinaana daal di jël li nga xam ne mooy xaws mooy xaws eh, ak kinaana kinaana mooy mbar mi ñuy def flèche yi moom kinaana la tudd <laughs> kinaana ibn Rabi' wa axada xawsahu wa kinaanata mooy turam loolu lay tekki kinaana mooy fi ñuy def fi ñuy def ki pochette bi ñuy def flèche yi mu daal di jël arkam ak fi nga xam ne ci lay def flèche am ngir protection ah non doo génne noonu rawatina ki mu nar ki mu nar a yóbbu ki mu nar yóbbu laa ilaha illa Zaynab di doom yonente mi alei saatu saab mi duma Quraysh nii Quraysh yépp nekk jooy mën a jële doomam fii ci dëkk bi yóbbu ko bëccëgu ndar kanu te du ma yor flèche du ma mukk mu daal di yor jox ko warwaay gëléem daal di jël arkam daal di jël ay flèche am summa xaraja biha nahaaran ginnaaw gi nag mu daal di génn bëccëg yaquuduha yaquudu biha di ko wommat moom sayyidatu Zaynab wa hiya fii hawdajin laha mu nekk ci hawdaj hawdaj euh, alhamdulillah benn kii la eh, mooy genre wëtiir xawla wëtiiru Sénégal yi eh, mooy da ngay gis wëtiir yi ci ginnaaw day mel ni lu am benn euh, fu nooy fu ñuy toog mais nag benn day am benn mbaara moo xam ne kenn du gis ki ci biir gëléem yi lool mooy dañ ko ci kaw gëléem yi lay tegu lañ koy teg nga xam ne ci lay nekk nag moom sayyidatu Zaynab ci lay nekk kenn du ko gis mu nekk ci biir waa ji di ommat di wommat li nga xam ne di conduire di wommat li nga xam ne mooy géléem gi génn bëccëg di dem mu ne wa taxaddasa bi daalika rijaanun min Quraysh léegi nag am ay góor ci waa Quraysh kuffaaru Quraysh ni daal di yëg mbir oh yëg ne e Kinaana ibn Rabi'a mais mu ngi génn ci nga xamante ne ni mooy Zaynab quoi ñu naan déet mais bëccëg la ko génne Quraysh ñépp di gis fa xaraju fi talabiha bañ ko yëgee nag ñu daal génn nu mu gën gaaw ñu forme benn genre armée bu doon tey rek benn mbooloo daal di génn fii talabiha ngir daal di dem dabi Zaynab daal di koy jàpp radiyallahu anha xatta adrakuha bidi tuwa ba niñ koy fekke daal di koy dabe fi nga xam ne mooy di tuwa di bërëb boobu ne soriwul màkk mu ne ki nga xamante ne nii mooy ki njëkk agsi nag ki gën ki njëkk agsi ci Zeynab ci mbooloo moomu jóge Quraysh mu ne Habbaar ibnul Aswad ibnul Muttalib ibnul Muttalib ibnul Muttalib ibn Asad ibn Abdil Uzza mu ne ki njëkk agsi foofu agsi ci Sayyidatu Zaynab mooy Habbaar Habbaar la tuddoon moom mooy ki fa njëkk ki njëkk a dab Sayyidatu Zaynab ibnul Aswad ibnul Muttalib ibn al Asad ibn asad ibn abdul uzza fa rawaaha habbaar bir rumh léegi moom mu nooy tiital ak xeet xeej xeej bi mu yor doon ko ci tiital te jamono yooy moom mu ngi woon wax nañ la sayyidatu Zaynab mu ngi woon ci hawdaj gi ci mbaar moomu ci kaw géléem gi imaam ibn Isaaq ne jamonoy wa kaanat xaamilan fii ma yazumun nee nañu nag bon jamono yooyu moom sayyidatu Zaynab dafa nekkoon koo xam dafa newoon en état dafa ëmboon ah léegi am na sax ñu ne après loolu noonu waa tiital ko ak xeejam boobu noon mu muy jéem a sànni di tiitalaate ci la eh, ame fausse fausse fausse couche fa taraxat léegi mu ne wa baraka xamuha kinaana wa nasara kinaanatahu thumma qaal léegi nag kinaana di di di di di jëkkëram di nga xam ne moo koy conduire di ko yóbbu dal di yës euh, yësal gëléem gi daal di yës daal di jël li nga xamante ne xeej bi mu yoroon ngii bi euh, arc bi daal di ci armer flèche bi def ci flèche xëcc ne gaay summa qaala mu ne waa Quraysh ñu doon ñooñu te Habbaar agsi rek di dof doflu bay tiitalaate noonoog xeejam bi mu yor mu ne leen é wallahi laa yadnu minni rajulun illa wada'tu fihi sahma mu ne gaay maa ngi wat ci yàlla charge flesam xëcc tiire eh, xëcc ne gaa yi maa ngi wàcc yàlla ne kenn ci yéen du jege kenn ci yéen du jege lu dul ne gis nga flèche flèche bii ma taw ci kawam la jëm ku njëkk a bouger ci yéen avancé avancer avancer leen liñ naan gis nga paa paa arama booy def paa ci kanam mooy ne signé nga sag dee ku njëkk a teg paawam vers ñun flèche bi dina ko dina ko nuyu si balaa agsi fata karkaran naasu an gaa yi nag daal di reculer bon muy gaa yi Quraysh yooyu daal di reculer reculer reculer reculer ah bon ay dee fii moom wóorul quoi waa ji kii fawut ki naana miit non ki naana fawut léegi ah bi mu defee lool wa ata abu sufyan fi jillatin min quraysh abu sufyan nag jóge ci biir mbooloom agsi ci mbooloom quraysh moom génnoon kilifa yooyu fa qaala mu ne ko ayyuha rajul ne ko é eh, yow yow kinaana yow laay waxal kuffa anna nablaka hatta nukallimak Abu Sufyaan nag ñëw na ko euh, kii na ne ko yow yow ngóor yow yow góor gi yow ayyuha rajul yow ngóor si kuffa anna nablak ne ko euh, bon sa flèche bii nga tiimale nga nga nga nga nga xaaj ci féetaluñu ko dañu lay ñaan nga daal dama lay ñaan nga daal di koy dindi puus ko mu féete bu bu bu ñu ko bu ñu ko viser xatta nukallim ak léegi dañuy waxtaan defuñu li xabaar def ñun ndax ah moom moo commencé rek ñëw yorop xeejam di di di di tiitalaat waa ji def noonu léegi nag Abu Sufyan ne bon attendez waa ji xàcc ñu en arrière Abu Sufyan daal di ñëw ne ko nag léegi xabaar euh, euh, kii ki naan euh, bon sa flèche bi léegi ban nga ñu ko bañ a bu ñu ko jëmale ba ni may waxtaan ak yow ñu wax ak yow ci jàmm négoce négociation Euh, léegi fa kaffa mu daal di wàcc flèche fa aqbal Abu Sufyan hatta ba ni muy koy jege ba taxaw jege ki nga xamante ne mooy Kinaana ibn Rabi' di frère jëkkëru saydatu Zeynab bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa ta'ala anha wa ardaaha léegi lan la Abu Sufyaan wax bi mag see mu ne ko innaka lam tusib xarajta bi imraati bil mar'ati ala ru'uusi nnaasi alaaniya wa qad arafat wa qad arafta musiibatanaa wa nakbatanaa wa maa duxila alaynaa min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa yadunnu nnaasu in id fa yadunnu nnaasu id xarajta bibnatihi ilayhi alaaniyatan ala ru'uusi nnaasi min bayni azhurinaa anna zaalika ala zullin asaabanaa wa anna zaalika minnaa da'fun wa wahm wa la'amrii maa lanaa bihabsihaa an abiihaa min haaja wa ma lana bihi wa ma lana min su'ra walakin irji' bil mar'a hatta idha hada'at al aswat wa tahaddatha an-nasu an qad radadnaha fasulha sirran wa alhiqha bi abiha qaala fa fa'al <laughs> subhaanallah noo gis nga Abu Sufyaan ibn Harb bon euh, boo fàttale ko yàgg na yàgg na maanaam naa gis nga ko faar façon yéefiru Quraysh yi ñoom façon yiñ doonoon mooy ñoom Abu Jahlin boo jëlee par kenn kenn Utba ñooñu Abu Jahlin Abu Sufyan Abu Lahab mooy ku ci nekk da am loo xam woo xam ne da nga ko particularisé wu mooy affairewul te loolu nag dafa jouer ci ni ngay xame ne ni nga doon mën a flairer que ni diw mi mën naa am moom mën naa tuub ndax Abu Jahl par exemple moom moom affaire kiñaan moo ko jàppoon ndax ñoo war naan ñu nag waa Banu Hashim dañoo mas a nekk rihaan comme si deux chevaliers yu mag yoo xam ne course bi bu ko kii gañawul keneen kee koy gañ moom affaire wax yu ñàkk fulla yooyu la doon wax mais Abu Sufyan moom c'est politicien la woon mooy politique la woon ab politique moom il savait comment administrer loolu la maroon te gis nañ loolu moom moom moom moom moom moom yàgg nañ niñ ko fi gis ci siira bi du jeex ay ak xelam mu rëy bokkoon ci ñu gënoon a rëy xel ci arab yi mooy ku mënoon négociation la léegi mu ñëw xoolal li mu wax ne Kilaana yow téel sa bi pousser ko ne bañ wax ak yow ci jàmm léegi bon ñëwuñu ngir forcer nangu Zaynab indiwaat ko non loolu taxu ñoo jóg Eh, mu ñëw ne Kinaana a ah, wàcce mu ne ko innaka lam tus léegi mooy ñeneen ñi ñoom ñu ngi taxaw ca gannaaw fële moom ndax waa ji nee nag bu kenn jege Abu Sufyaan ñëw te lii tax waa ji wàcce mooy dafa wax lu leer mu ne Kinaana ne ko innaka lam tusib nga yow nag Kinaana bon nii nga doxale nii eh, eh, jubul quoi mooy jaaroo jubale woo doxale woo ni nga xam ne noonu nga waroon a doxale dëgg dëgg dëgg xarajta bil mar'ati ala ru'usi nnaasi alaaniya mais yow Kinaana xanaa seetaatoo li nga def yow nga génn ndaw si di Zaynab bint rasulillah alayhi salaatu wassalaam ala ru'usi nnaasi alaaniya génne ko mais mais mais ci kaw bopp nit ñi ñëwee bëccëgu ndar kàmm ci waa Quraysh ñépp toog nga bëgg jaar nga jaar seen biir di génn kii. wa qad arafat wa qad arafta musibatana wa nakbatana waay waay waay waay kinaana kinaana teppe tepp waay waay waay xam nga nag kinaana wax dëgg na xam nga nag ñun li ñu dal musiba gi ñu nekke jamono yii suñu naqar ak suñu mettit gi ñu newe ñun waa Quraysh wama duxila alayna min muhammadin ak li ñu dugg ci mettit ak i naqar te jógewul fenn lu dul ci bàyyi kii nga nar a yóbbu muy muhammad sayyidina muhammad alayhi salaatu kinaana xam nga loolu fa yazunnu naas yow nga ñëw génn ko ci bëccëgu ndar kàmm Quraysh yépp toog di la xool loolu nga def ba ko defee fa yazunnu naas léegi nag naas yi mooy ñan mooy ñu wër Quraysh yeneen tribu arab yi buñ déggee loolu ñoom ñu jàpp ne id xarajta ba nga génnee bibnati yi ilay ala niyatan ala ru'usin naas min bayna azhurina anna dhalika an dullin asabana wa anna dhalika minna da'fun wa wahn waay waay Kinaana li nga def garaw ah nit ñi lii nga def nii bu ko defee nit ñi waaw bo wayadunnu naas bu ko defee nit ñi fopp jàpp ñoom këne yow bi koy génneel moom doomam ji nii radiyallahu anhu da génne ci bëccëgu ndax kàmb au vu et de tout le de Quraysh suñu biir léegi nag nit ñi ñoom lan la ñuy wax yeneen yeneen kii tribu arabe yi bu ñu yëgee loolu lii nga def mais dañu naan waa Quraysh ci torox dañoo torox moo tax ñàkk fulla yambara tax seenu torox tàngeem ak tamit seenu wàcc seenu nekk dara wul seenu tàppet ak seen lépp bi nga xam ne moo leen dugg ak faiblesse gineen dal moo tax ki naa ne ñeme génn ki nga xam ne moo leen dóor defet bu metti bi bu fan yii rek ñu mu génne ñëw génne ay doomam génne doomam seen biir malgré defet bu réy bi rey seeni mbokk ak seeni doom ak seeni baay ñépp seeni baay tëx ak lépp ñu naan déet ñu ñëw fekk leen seen biir jële fa doomam génne ko bëccëgu ndar kam ci seen suufu baar bu ak seen nee te manuñ ci dara mu ne waaye xoolal loolu ki daana xam nga ne loolu nit ñi loolu lañuy xalaat que ñun dañoo cee manul dara suñu faiblesse tax nga génne ko ci suñu ñu koy gis ba pare ñu jàpp ne loolu ak faiblesse la wax ak yoon jox goo xam ne ñun waa Quraysh dañ ko yoon jox tàppit ko yambar ko moo tax nga génn ko loolu ci suñu biir wala amri maa ngi wat ci sama dund man Abu Sufyan maalanaa bi xabsiha an abiha min xaaja ñun nag dinaa la yëgal leen gis nga jàpp ko moom mii Zaynab jàpp ko kidnappé ko ñun doyewuñ ko dara maalanaa amuñu dara maalanaa bi xabsiha an abiha min xaaja ñun soxlawuñu amuñu benn benn intérêt benn bénéfice bu ñu am ak tamit soxlawuñu sax kidnapper ko fii prendre ko en otage moom mii Zaynab wëllif baayam mooy di ko kidnapper ngir ngir mattital baayam ñun soxlawuñ yooyu alayhi salaatu wasalaam non ñun amuñ ci benn soxla di ko fi téye fii ci Quraysh wa maa lanaa min su'ra te nag luñ ko téye naan voilà comme que moo rey suñuy mbokk man mii Abu Sufyaan moo rey sama samay doom ñoom jullit ko rey Handala voilà jàpp sama doom di Amr man duma ñëw nañ jàpp Zeynab def ko ni ñu def ni ni ni comme que ñoo sama sama doom doomu ma ngi dama koy rey non non ñun duñu def loolu loo xoolal makaarimul axlaaq yi moo tax innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq Quraysh waxoon naa la nekkul woon euh, page vierge boo xam ne mbaax amu fa woon de mooy ne xam nga ne lii nii lii nii ci nit yi léegi noonu lay demee mooy ne gaay gaay buñ jàttee yu mel nii moo moo mais dañuy jël kii revanche dañ naan comme que ñun jotewuñ ci ñoom kii moom kii la ñuy jàpp revanche faj ci moom suñu naqaram comme ni nga xam ne noonu lañ koy defee buñ ñëwee ci ghazwatur raji' ak waa sariya waa banu lixyaan boo bële te ñu gisoon euh, keroog bi ñuy gis Aasim ibn Adi boo am na luñ ci waxoon mais dinañ ci gën a ñëw buñ àggee ci ay sariyatu Raji' ak ghazwatu Raji' sariya Banu Lihyan ak ñoom yooyu mu ne mu ne man teewuñ ko ne comme que moo rey mbokk ñun dañuy jàpp Zeynab rey ko bul foog ni lii ñu ñëw di la dàq nii ba dab la du pour loolu ah. te téye ko fii ñu amul ci benn soxla ñëwuñu fi tamit ngir fayu ra venger wu ci moom déedéet walakin irji' bil mar'a waaye man Abu Sufyaan li ma lay digal yow Kinaanat ibn Rabi'a mooy way delloowal Zeynab ci biir dëkk bi delloo moom màkk ginnaaw biñ la waxee ne ñun soxlawuñu ko téyefu fii ñun du loolu lañ bëgg du loolu ah mar'a delloo ko hatta idha hada'at aswaat ba ni nga xam ne ci la baat yépp kàddu yi di dale ndax fii mu a génn gi nga génn xam nga wax na la ci kaw wa tahaddathat biha Quraysh bihi biha Quraysh mooy ne génn gi mu génne moom moom bi muy génne sayyidatu Zaynab radiyallahu anha Kinaana waa Quraysh biñ ko yëgee dañ ci nekk di ci wax mu nekk nag sujet du jour à la une bu doon tey ay journaux lañ yoroon la wax ñépp di ko waxe rajo yépp chaîne info continue yépp seen titres yi yépp commencé te ne nag ndang buñ rek voilà Zaynab la fils de la fille du produit de de Seydina Muhammad ki a ki nous a defee yooyu moom ñu ngi koy génne géey di ki ñépp di ci wax Abu Sufyaan nag ne ko nag kon nag duggaatal ak moom ci biir dëkk bi hatta ida hadaatil aswaat ba ni nga xam ne ci la baat yi di dale wax yi teeru wax yépp noppi kàddu yi léegi mooy sujet boobu ñu kuloo ko ba bu ko defee kenn dootul wax tey loolu naan mu ngay génn moom mooy duggaat nga ci biir léegi nan la nit ñi wax ah <laughs> man kay bu ñu ko bàyyi woon dina ma jaaxal waaye waaye Quraysh ñàkkul fayda ñàkkul fulla <laughs> indiwaat nañ ko ci dëkk bi de <laughs> mooy ne moom nag non bu Sufyaan noo di moo di gëree mu ne ko kon nga dugg ak duggal ak moom ci dëkk bi ba kàddu yi dal wa tuhaddisa naasu an qad radadna gi léegi nag bu ko defee boo duggee moom mooy li ma wax léegi nit ñi nag daal di di wax nag léegi ñu changer sujet bi ci lañuy wax mais ñu gis ko nag d'une façon lii lépp affaire toilettage rek la <laughs> gis nga politicien politicien ak a soxla yu mel lii lay def da gis ab texte texte xoola déchéance sur le la nationalité bi ñuy wax gars yi mooy ne dañuy fexe ba nañu ko def mooy ne c'est la même chose mooy ne euh, euh, mais comme que mbir mi lii buñ ko defee day indi wax surtout suñu camp nañu fexe dindi ci binationaux nañ ne rek déchéance te leer ñépp kuy dégg xam nga ne buñ nee déchéance mooy nationalité française boobu leer la ne euh, ki nga xam ne moom France rek la am benn nationalité rek la am kooku moom mënuñu ko def mënuñu ko def apatride mooy amul koo xam ne amul fenn amul këyit amul benn dëkk bu ko reconnaître lool xam nañ ne nit mënu koo def léegi kay mais léegi nga bind ci texte de loi bi binationaux wala nga bañ ko cee dindi c'est yi ndax ñoom rek la concerné de toute façon jarul préciser ndax même boo ko préciser wul ki nga xam ne moom de toute façon man la appliqué wu ci moom mais keneen ki kay la mën a appliqué mooy ci juddoo France ba pare am ñaari nationalité am nationalité sénégalaise par exemple ak nationalité française mais moor mi nga xam ne moom Fra nationalité Fra moor ñaar mi nga xam ne. wala Michel Legrand mi nga xam ne moom nationalité française kese la am kooku moom mënula appliqué wu ci moom ndax mënula nekk apatride gis nga gis nga léegi léegi nag pour teer wax ji ay non loolu da indi ñaari façon nationale ci ay citoyen ñi nekk citoyen lii way citoyen deux citoyen de mooy da ngay indi deux poids deux mesures nationalité ñépp ci war a yem te ñoo juddoo ci dëkk bi yow nga ne léegi boo dugalee lool problème day am mooy day am ñoo xam ne ñoo gën nekk français que ñeneen mais nag pour teer affaire boobu comme que coow yi bari na temps ak wax yi ñu ne léegi dañuy fexe na bi déchéance pour binationaux dañuy dindi moo binationaux bàyyi déchéance rek mooy ne gis nga lool te pourtant résultat bi c'est pareil nga bind ko nga ñàkk koo bind de toute façon rom la jëm rek chemin bi moom nga jàdd fii jaaraat chemin woo xam ne foo man di jaar Rome la jëm kay wa nga jubal direct Rome la jëm nga jàdd Rome la jëm waa ji ne la comme nga ne ko mais man nag direct bi du ma dem foofu ndax lii léegi mun a la noo jàddal kon pour bul gis Rome ba ni ngay day dayeeg moom te pourtant fu nga jëm mooy ne affaire toile l'étage rek la Abu Sufyan bi <laughs> moo tax politiciens yi nii ñoom dañoo man yi moo taxit ñoom meetar ne ci mbir yi rek ñoom meetar ci ci article de loi yeeg yooyu yooyu ni ñu ciy man di am déggin yu baree baree bare ndax mbir yi loolu mooy affaire toilettage lañ man moo tax kii Abou Soufiane loolu wax naa la c'était un fin politicien ab fin politique mu ne walla dangay delloo ñun soxlawuñ jàpp ko delloo moom ci dëkk bi ba ba kàddu yi dar léegi nit ñi nga xam ne ñoo doon wax di wax di polémique di wax naan Zaynab génn nañ ko bëccëgum ndar kàmm au vieux sud de Quraish ko defee ñooñu di waxaat ni wa tuhaddithu an-naasa an qad radadnaaha ba nit ñi ne ah Quraish am fulla delloo wat nañ ko de com way lii moom afro dëgg la lii moom mooy ñàkk fulla dëgg waaye lay Quraysh trahirul suñu suñu xalaat de niñ leen xame de noonu lañ mel delloowaat nañ ko de wa tuhaddisu naas nit ñi daal di ne wax te ne ñun delloo nañ léegi nag bu demee noonu boo defee noonu ba delloo ko noonu ba nit ñi di waxaat loolu mooy gis nga gis nga politicien xam na ni laa bataille de l'opinion la bataille de l'opinion dafa am solo mooy ne yow fexeel même bu dee ne yow li ngay wani noonu noonu de toute façon du lii fexeel def ko de telle sorte ko opinion bi day ànd ak yow moo tax ñuy sonn ci sondage yi mooy ak a ñoo soxla sondage te di ko déglu da ngay gis ñun taxaw ci télé bi ñenn ñi naan la waaye bu dee dafa défavorable ci ñoom de toute façon les sondages man sama yoon newu ci ak yooyu way non jamais fait kii dañuy wax lu leen neex sondage rek lañ gëm ak ñoo ko gëm ngay gis ay président yoo xam ne dañ leen di tuumaal ne dañuy fay xaalis dañ ne président ngir nit ñi di leen defali sondage comme nga ne soxlawul sondage sondage rek basculé na ab élection bi moo tax l'opinion la bataille de l'opinion Abou Soufiane loolu la bëggoon a gagner mooy ne non ginnaaw suñu defetu Badr bi moom même bu dee moom fekkewu ko mais ñun Quraysh ñépp am defet dem nga demoo yéene ci yem bon bu ñu génne woon say nag mii bon ci ñu biir noonu di bëccëg gi sa way ba nit ñëpp commencé wax ni loolu day ñaaw kon nag delloo ko ci biir dëkk bi ba nit ñëpp noppi kàddu yi dal bañ ne ñun ah Quraysh delloo nañu ko léegi nag gis nga yow Kinaana bu demee noonu fa sullaha sirran walhiqha bi abiha nga daal di koy rocc bàyyil nag boo ko delloowee ba nit ñi commencé wax loolu yow bàyyil ba guddi bu guddee nga daal di jël Zeynab nànk daal di kenn kenn lu la yëpp nga yóbbu ko ci baayam moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam <laughs> mais gis nga te abu gis gis nga gis nga euh, imaginer scène bi ab te gis nga amul Sufyaan radiyallahu anhu ndax mujj na tuub mooy ne li ci yéeme mooy gis nga ni mu def dafa bàyyi gaa yi ca gannaaw new arrêteel wàcceel sa flèche bi mu ñëw ba ci moom ba li ñuy wax moom ñoom ñu rekk koy dégg ñoom ñaar ndax Zaynab fi mu ne ci kaw man na bañ a dégg wax léegi mooy moom tëral na ay plan léegi waa Quraysh ñu ànd ak ñoom ñëwoon comme ñoom Habbar euh, ñooñu doon doon gërëyee gërëyeelu mooy ne ñooñu Abu Sufyan buñ gisee ne ñoom dégguñ li muy wax wax na ak waa ji ba waa ji ñu gis waa ji di ñëw ñoom dañuy foog ne gagné nañu. que ne bien mais te nag réer na lan la wax ak ñoom lan la wax ak waa mooy bu guddee eh gis nga bu guddee fa sulaha sera jël ko discrètement secrètement bu kenn yëpp wa alxiqaa bi abiha nga génn daal di koy delloo ci baayam moom alayhi salaatu wassalaam nee na fa faal non gis nga passage bi bu bari njàngale la subhaanallah waaye duñ ci traîner noonu fafaan Kinaana ibn Rabi'a daal di def delloo sayyidatu Zaynab delloo ko biir Makka voilà delloo ko biir Makka après euh, imaam Ibn Isaaq nañ ne euh, gis nga mbooloo mii nii lii nii ñu def nii dem gër gër yee gër yee lu yor seeni xeej ngir jàppi benn waay benn waay buy yóbbu benn jigéen <laughs> ba xabaar ñëw rek di dóor dóor lu xeej bi ba tiital sayyidatu Zaynab radiyallahu euh, mu ne mbooloo moomu te génnoon te Abu ànd ci bi ñu ñibbisee Makka mu ne qaalat Hindu tazummuhum ala zalik Hind bint Utba nekkoon jëkkëru jabaru Abu Sufyaan te di doomu Utba mi ñu rey ci Badr nee na mu leen di ŋàññi nag ci jëf ji ñu jëf <laughs> mooy dem ji ñu dem jëli euh, dali Kinaana delloo ko moom Zaynab léegi nag ñu ñëw te pourtant ci niveau sax lañ ko amee mais nag ñeneen ñi ñoom duñ xam du pour ñoom affaire gir yi lañ jaay nee na Sayyidatu Zaynab daldi ci kii nu mu tudd hind daldi sadd benn bayt benn vers di leen ŋàññ ci lool ñu def ne leen afi silmi ayaarun jafaan wa xildatan wa fi lxarbi ashbaahu nisaai alcawaariki mu ne leen di ŋàññi ñoom Abu Sufyaan jëkkëram jeeg ñi fa ñëw ñi delloo ci Sayyidatu Zaynab xam nga sànq gis nañ ne dafa ñëwoon naan Sayyidatu Zaynab bu dee daa loo soxla bàyyil man ma resal la lépp ci sa voyage bu dee da bëgg a dem ci sa baay te bu ma nëbbu dara li dox diggante góor ñi doxul diggante ñun jigéen ñi léegi nag jëkkëram jigéen na Abu Sufyaan ak ñi mu àndoon dem delloo Kinaan ak Zaynab bi ci yoon bi ñu ñëw nag. rind na leen afis silmi ayaarun jafaa an wa ghilzatan ne waaye yéen ci piri afis silmi yéen daal ci piri ci waa ba yéen daal bu paix amee jàmm am dara xewul mu ngi nii en temps de paix daal ngeen nekk comme euh, mii nga xamante ne mooy eh, gaa yooyu eh, eh, mbaamu àll yooyu mooy ximaarul wahshi nuñ koy wax zèbre xaw ma zèbre lañ koy wax mooy mooy mbaamu àll rek nu ngeen di yéen daal en en temps de paix ngeen mel ni di jaaru jàmbaar mbaam àll boobu nga xam ne ni mu nekk ci diggu dooleem di tëb ka dal di xeex di dóor di tourner ngeen di def noon di wan seenu dëgër ak seenu tarmer ak yooyu loolu mooy en temps ngeen di wane lool wa fil harbi waaye bu guerre amee ashbahu nisaa il awaariki ngeen mel ni jigéen ñooñu nga xam ne sa waaye dañoo am dañoo am dañoo gis seen règle yi mooy da bëgg a wax yéen yéen yéen yéen seen njàmbaar gi ngeen di jaay ñuy wax ngeen def ba groupe yor seeni xeej ngir jàpp benn jigéen te bu xeex amee badar yéen a ngi nii badar a ngi ñu ray ñun ñépp ngeen mel ni ay ngeen nekk fa mel ni ay jigéen yu gis seeni mbërëg waaye tey dara xewul benn jigéen bu ñuy wommat di ko yóbbu ngeen dem di góor góorgóorlu indiwaat ko nii am na nag ñu ne wa euh, bayt bi du fii nii la ko Hind waxe mais mooy ñi nga xam ne ñoo rëcc Badar bi ñu agsee ñibbisi ci la leen waxe lii moom Hind bint Utba léegi nag muy continuer imaam Ibn Sa'd mu ne fa aqaamatil layaaliya léegi sayyidatu Zaynab kon delloo nañ ko ci biir dëkk bi ah nee fa aqaamat layaaliya mu daal di des ay guddi xatta ida hada'at al aswaat xaraja biha laylan xatta aslamaha ila Zayd ibn Haarisa wa saaxibihi fa qadima biha laylan ala rasulillah sallallahu alayhi wa nee ah noonu la def ba guddi jot ah Kinaana dellu yóbbu sayyidatu eh, Zaynab radiyallahu anha mu des Makka ay guddi mooy ñëwul rek ca guddi googu mu yóbbu ko ba léegi nag mooy léegi nag eh, eh, bon changé nañu discussion xam nga xam nga actualité loolu la mooy lii mooy xew ñu ci wax bu changé bu leneen ay xewal ñu tourner loolu newaat ci leneen ba baat yi dal ci discussion boobu waxatuñ ci loolu xaraja biha laylan kinaana ibnu rabi' de frère jëkkëru zeynab di abul aas ibnu rabi' daal di koy génne guddi ba jox ko zeyd ibnu xaarisa ak ki nga xamante ni ab fee mooy xurwa bab na yajuj boobu yonent ma lay saar saab waxoon foofu lañ daje loolu mooy abul aas di magam di frère am moo ko wax ne ko yóbbul ma Zaynab ba foofu ndax dina fa dajeeg ñoo xam ne nañ ko yóbbu bañ àggee foofu moom Kinaana benn guddi mu yóbbu sayyidatu Zaynab ba foofu daal di koy jox Zayd na Haarisa ak kamu àndal di ansaar yi boobu ñoom ñoo di daal di koy yóbbu ba mu àgg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, léegi nag lan moo topp ci loolu ba léegi ñu ngi ci euh, tarjama seydina abul aas ibn rabii radiyallahu taala anhu ak naka lañu ko libéré keroog euh, ak naka la seydatu zeynab daal di delloowe nan la delloowe moom abul aas soxnaam soosu di zeynab delloo ko baayam di aleyhi salaatu wassalaam xam naa tey dañuy yem foofu xadiis bi nag jeexagul ginnaaw bi mu ko joxee Seydina Zayd ibn ak ki mu àndaloon loolu lañuy gis incha allah après kon ñu àggale tarjama Seydina Abul Aas ibn Rabi'a wallahu taala alam